baabu maa yutawahhamu annahu riyaa'un wa laysa huwa riyaa' kon walillahi alhamdu wal ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre deux cent quatre-vingt-huit ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett doon wax baabu tahriimi riyaa' bunt bi doon wax xaraamal gu ñu xaraamal ngistal xadis bi mujj woon gis moo doon xadis al-imaamu an-Nawawi rahimahullah mu ne woon wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ta'allama ilman mimmaa yubtaghaa bihi wajhu Allahi azza wa jalla laa yata'allamuhu illaa liyusiiba bihi 'aradan mina ad-dunyaa lam yajid 'arfa al-jannati yawma al-qiyaamah wa lillaahil hamdu wal minna ah, tey ñu war dugg bi ci chapitre bi ci tegu ba ñu ngi ci kitaabul umuur al manhiya anha téere mbir yi nga xam ne dañ koo aaye dañ koo tere ah, bi ñuy tëj jataay bii ñu génn junjoon nañ la chapitre bi mooy comme que xaramal xaraamal ngistal gis nañ ko walillahi alhamdu wal ci aaye ak xadiis yi mu indi ci bunt bi ñu génn waaw léeg-léeg am na mbir yoo xam ne tem nga xaw a niroog ngistal est-ce que àttee ngistal lañ yor léegi nag mu ñëw ci loolu mu ne deux cent muy chapitre baab chapitre deux cent quatre-vingt-neuf mu ne baabu buntu bii nag ngir leeral loolu la ndax du lépp lu niroo lu nekk rek ñoo niroo àtte du lépp lu niroo ñoo bokk àtte ay mbir dinañu niroo waaye ndeke bokkuñu de waaw xam nga kiy def ngir yàlla ak kiy liggéey ngir boppam ak affaire àddina dañoo xaw a niroo am na fu ñu xaw niroo yi waaw gis nga ki nga xam ne day jaamu yàlla léeg-léeg dina am jaamu yàlla ji da koy jaral muy yeewu yenn heure yu yu yu yu yu yu yu teel waaye ki nga xam ne daa am lu mu bëgg te la mu bëgg ci mbiru àddina kese la loolu sax ko tax a yëngal moo ko tax a yëngu waaye nag daa am lu mu laaj tamit ci teel yeewu da koy def waaw nga gis kii def réveil am kee def réveil am <laughs> waaw tëdd ba ñëpp nelaw ku nekk ci ñoom ñaar jóg waaye ça ne veut pas dire que ñoo bokk ay mbir déedéet kon baabu bunt maa li nga xam ne yu taw tawahamu man nañoo yaakaar jàpp ne annahu këni mbir mii de riyaa un ngistal la waaye walay sa nekkul huwa riyaa nekkul ngistal dëgg-dëgg léegi nag moo tax mu indi bunt bi leeral lool walillahi alhamdu wal minna fii nag al imaam indiwu fi ay aaya waaye indiwu fi li nga xam ne tamit mooy ay ay aay indiwu ko fi benn xadiis kese la mooy xadiis mille six cent vingt et wan an abi darrin radiya allahu anhu annahu qaala qiila li rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta ar-rajula ya'malu al-'amala mina al-khayri wa yahmaduhu an-naasu alayhi qaala tilka 'aajilu bushra al-mu'min rawahu muslim rahimahu llahu taala kon mu indi xadis bi waaw mu ne wa an abi dhar mu ne an abi dhar mu ngi jële ci bàyyi dhar di saydina wa mawlana abu dhar eh, muy jundub ibnu junaada Jundub ibnu Junaada Allahu akbar ci li gën a siiw ci turam radiyallahu anhu yal na boroom bi gërëm ko annahu qaala nee na qiila dañoo wax li rasulillah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ara'ayta ar-rajul waaye naan sa yoneen saa salaam eh, xoolal mooy imaginer lan ngay xalaat xalaat kii mooy xabaaral ñu ci waajoo xam ne ar-rajul waa nga xam ne ya'malul amal mu ne ya'malul amala day jëf benn jëf minal xayri ci yiiw wa yaxmaduhu nnaasu alayhi ñit ñi di ko ci sant nag ci jëf ju rafet ji mu def ay eh, waay allah ji allah ji broog ñun ñëpp kontaan nañ ci yow waaw ah. ay waay waay waay waay ordonnance yi nga eh, médicament yi nga indi ci suñu dispensaire bi waaw ah. ay waay waay waay waay nan lañ lay faye xanaa bàyyi la ak yàlla di la ñaanal borom bi di ko sant di ko tagg ndax lu rafet li mu def ah inondation yii ñu nekk allah ji <laughs> isa ay way way yal na la yàlla fay dem nañ ci mairie bi dem nañ fu ne jooytu ko fa faalewuñu ba ñu ngay indil say pompe yoo xam ne yaa ko indil say bopp ñu manqal ñu ndox mi yépp ba ñu mën a doxaat génn suñu kër yi taagi ñu ne woon ñu génn ci ay way alaaji isaa ah ajaratu ngóone koñ bi yépp sant nañ la gërëm nañ la waaw nangam ak nangam ci rafet def lool lañ laaj comme yu mel noonu quoi yaa ngi leen saa saaf doo ñu xabaare ci góor goo xam ne boo góor nag tekkiwul na jigéen bokku ji moo tax ñu jox la ajaratu nguune Allahu akbar <laughs> waaw dafa jëf jëf xam ne ju rafet la nit ñi nag di ko sant ci jëf joojee fàttalekul euh, ba ñuy gis buntu ba jëmoon ci ashukru diggante ashukru wal hamd waaw waxoon nañ la shukru foo ko gisee mooy daa am xéewal an yadin la mooy daa am luñ la defal ngay sant waaja walla di sant sa boroom ngir xéewal yi nga xam ne moom lay dotti sa kaw xamdu nag obligé wul que ni il faut mu nekk daa am luñ la defal waaw moom lañ la doon nit day yor ay jikko yoo xam ne nit ki nit ñi di ko sant ndax jikko yu rafet yi mu yor waaw wa yahmaduhu an-naasu alayhi nit ñi di ko sant nag ci jëfum ju rafet joojee ah yeneen saa saa loolu moom mooy laaj bi mooy est-ce que loolu moom du yàq jëfuwaa ji est-ce que loolu du nekk ngistal ndax nit ñaa koy sant de yeneen tamit saa saa ne xaala mu ne tilka loolee cant googee ñu koy cant ka gërëm waaw alhamdu shukru mooy sant ngërëm <laughs> di ko gërëm de tilka loolee aajilu mooy gaaw ak gu yàlla gaawe ay prémices bushral mu'min mbégteem way ngëm yàlla gi nga xam ne jëf ju rafetam jooj borom bi daa commencé léegi am lum ko ci wan ci pay gu rafet gi mu ko gërëm mu def xolu nit ñi sopp ko sopp jëf joojee ñëw ba nangu ko jëfam ju rafet joojee di ko sante loolu borom bee ko def ci seen xol allahu akbar mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko muslim abu xuseyn bi muslim ibnu alxajaaj alqushayri an-naysaburi waaw xam nga lii niroo nag ba ñuy gis ci eh, buntu tahrimul kibri wal i'jab xadiis mel nii mooy bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam eh, doon wax te ñëwaatoon na tamit ci beneen buntu bu ko al imaam indiwoon tahrimu ihtiqaaril muslimiin mooy xadiis ibn Mas'ud bim ne laa yadxulul jannata du dugg àjjana man kaana fi qalbi mithqala dharratin min al kibr du dugg àjjana koo xam ne lu toll ni dara fépp nekk na ci li nga xam ne mooy xolam ci cri am benn waay ne fa qaala rajul benn waay ne yeneen saa sam inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu an yakuna thawbuhu wa na'luhu hasana fa qaala inna allaha jamil yuhibbu al-jamal al-kibru bataru al-haqq wa ghamtu an-nas mooy ñoom seen laaj boobu xaw naa ñu lu mel nii mooy est bi yoneen saa saam ne kenn du dugg àjjana lu koo xam ne xolam am na daraay rëy lu ci nekk ñu ne ko ah benn waay ne waaw yoneen saa salaam nit kat da gis nit koo xam ne day bëgg ay yéreem rafet ay dàllam rafet yo- yoneen saa salaam nag xam ne kii compréhension amaana bi muy am mbir mi du loolu mu ne ko inna allaha jamil borom bi dafa taaru yuhibbu dafa sopp wal jamal li nga xam ne mooy ab taar man li may wax mooy al kibru mooy lii mooy batarul xaq mooy bañ dëgg jañ ko waxamtu naas ba pare xeet ña ko yor ña ña yor dëgg ja loolu la mooy fii tamit yeneen saa sam dina xamal ne non bu leen yaakaar ne ki yoo xam ne day jëf jëf ju rafet nii nii di tagg loolu day wara ne loolu mooy yàqule na wala ah kii est-ce que duggul ci façon gis te li déedéet tilka ajilu bushra al mu'min loolu nekk lu dul gaawee gu yàlla di gaawal way ngëm yàlla joojee pay gi nga xam ne ah, moom la koy eh, eh, fay voilà te lii mu koy defal eh, gisoon nañ ko ci baabu alaamati hubbillahi ta'ala lil abdi wal hassi ala taxalluqi biha wa sa'yi fi tahsiliha waaw gisoon nañ ko boo xaw na yàgg mooy xadis trois cent quatre-vingt-sept lañ ko gisoon mooy bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne idaa ahabba allahu al abda naadaa jibril alayhi salaatu wassalaam lo <laughs> mu ne idaa ahabba bu dee sopp na allahu borom bi bu soppee benn jaam nu muy def naada jibril moo doon chapitre quarante-sept day woo seydina jibril alayhi salatu wassalam ne ko inna allaha taala yuhibbu fulana fa ahbibah ne ko borom bi nga xam ne moo kawe te yéegudde sopp na kon yow jibril soppal diw allahu akbar fa yuhibbuhu ca saase mu sopp ko jibrilu sayyidina jibril alayhi salatu wassalam al malak malaaka ni fa yunaadi fi ahli sama sayyidina jibril nag woote ca waa asamaan ne inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlu sama mu woote yëgle foofu ne borom bi tabaraka wa taala yéen waa asamaan yëgleen ne sopp na diw tudd turu diw kooku moom ca malakut réeriwuñu ko <laughs> waaw voilà bari na ñuy dox fii nga leen di xeeb ndax seeni yére daa gàtt jotul wala boo jàpp nga ne borom gàtt yére lañ ba ñuy seen loxo jotuñu seen gannaaw société bi en tout cas faalewu leen waaw bokk na sax ñi nga xam ne bu lépp lu ñuy def kenn du leen ci boole waaw ñoom jàpp nañ ne ñii duñu dara quoi alors que ca malakut ak ñoo ñoom ñu ñu xam lañu foofu moom ku ñuy tudd foofu la allahu akbar ne borom bi yéen waa asamaan sopp na diw sopp leen ko waaw akbar fa yuhibbuhu ahlu samaa waa asamaan daal di koy gaaw bëgg summa yuda'u lahu après nag ñu daal di koy defal mais am na beneen dane waa suuf tamit loolu lay wax al qabula fil ard mooy da koy defal ko nag li nga xam ne mooy ak ak ak nangu mooy ay mbiram nit ñi dañ koy sopp mooy nit ñu baax ñi ak ñi nga xam ne sax mën nañoo bañ nekk jullit wala boog mën nañoo nekk sax ñoo xam ne jotuñoo kii waaye buñ ko déggee rek dañuy xam ne eh diw moom dañ koy sopp quoi même bu dee ne xam nañ ne ñoom newuñ ci yoonu jub mais dañ koy sopp ñi nga xam ne ñoo koy bañ dëgg-dëgg mooy dëgg-dëgg ñi nga xam ne ay saytaar yi dëgg leen ci nit ñi ginn ñi ndax ñu bëgguñ ko baax mais sinon ñi nga xam ne sax am na ñaari côté yi xaw a baax xaw a kii léeg-léeg dañuy bëgg waajooju quoi même bu dee ne sax xamuñu ko mais dégg nañ ay mbiram gars yi dañ koy sopp ndax lan borom bi mooy def fa yuuda'u waaw summa yuuda'u lahu al Allahu akbar kon loolu nag mooy affaire bii ku mu bañit contraire bi la voilà lool moo doon wane ci keroog bi nga xam ne ci lañuy mooy buntu riyaa biñ génn eh, nit man sammaa sammaa Allahu bi wa man yuraa yuraa Allahu bi gisoon nga ba bokk na ci firi al imaam alxaas na xajar doon wax mooy nit ki li mu bëgg contraire bi la ko yàlla lay daa bëgg feeñ wan nit ñi lu baax loo xam ne yàlla taxul mooy yoo xamante ne côtéem quoi nit ñi ko estimer borom bi contraire bi lay def ci xol ci ci xolu nit ñi moo tax mu doon wax wa ida abghada abdan daa jibrila fa yaqulu inni ubghidu fulana fa abghidah fa yubghiduhu jibril thumma yunadi fi ahli as-samaa inna allaha yubghidu fulanan fa abghiduhu waaw qaala fa yubghiduuna waaw thumma tuuda'u lahu al-baghdaa'u fil loolu la <laughs> mooy borom bi bu bañee nit ndax jikkoom yu ñaaw yi mu yor ak sori gu mu sori lépp lu koy may ngërëmu boroomam day woo Seydina Jibril alayhi salaam waaw ne ko man de ne ko borom bi bañ naa diw waay kon tamit am na ñoo xam ne ca malakut xam nañ leen mais ci lu yiis a'aadana Allahu min hada léegi sa bëgg ut da ko bañ Seydina Jibril bañ ko ca saase ba pare mu woote ca waa asamaan ne borom bi tabaaraka wa taalaawe bañ ne diw la hawla di mais ci ñun imagine woon ñu tudd turam fa asamaan yu kawe waa asamaan yëpp kënee diw jël sama tur wala turu kenn ci ñuy déglu borom bi ne bañ naa diw <laughs> yaakaar naa lii dañ ci du bàyyi xel quoi lii jar na lépp loo xam ne luy yóbbu ci sànjum yàlla ñu daw ko ba ut ku ñu daw la yaa hawla wala quwwata non lii moom mooy toroxtaage nga xam ne laa faw ko toroxtaage borom bi déclaré Seydina Jibril Seydina Jibril déclaré waa asamaan ne borom bi bañ ne liiw du tudd sa tur bu ko defee waa asamaan yëpp bañ ko léegi nag ñu defal ci xolu nit ñi nag ci kaw suuf gaa yi bañ ko moo tax gaa yi dañuy dégg ñoo xam ne xamuñu ko sax ñeen ñi sax ma suñu koo dégg mais bu ñu déggee trop ah non kooku moom moom moom xam naa ko soof la quoi te pourtant waa ji naan ko soof la non kooku moom moom moom moom moom moom moom gis gaa yi commencé di ko jiit xatta kat daanaka seetlu gu ñu moom dara non diw moom masumaa jóg seetlu moom mais nag. xam naa ko sof la parce que kooku noonu man ni may dégg non kooku moom man bu ma ko xamul sax moo ma gënal ko alhamdulilah lu ko waral mooy lii kon gis nga loolu ñu gisoon foofu mooy nag côté bu njëkk bi que borom bi sopp diw naa diw di sopp waa jii ci la mooy nit ki lu baax borom bi sopp la jëf nangu ko def ci xolu nit ñi ak ñu nangu jëf ju rafet jooju reconnaître ko comme que daa sellaloon ngir borom bi du moom daa ñëw di jëf ngir am loolu de reconnaissance des nit ñi santu nit ñi nit ñi di ko gërëm ak sant ak non ngir yàlla la doon def borom bi nag ne ko sama jaam mel ni danaan ko nangul naa la waaye nit ñi ci boppam laay def seen xol jëf ju rafet jii ñu reconnaître ko di la ko tuddal du la ko gërëme allahu akbar kon affaire baa ngi léegi nag ñu ñëw ci rawahu muslim gi nga xam ne moom la wax al imam abul husayn léegi laaj bu njëkk mi mooy est moom dong moo kaa ñu la la déedéet sëriñam al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal indi na ko ci ñetti bërëb ci musnadul ansar hadith abi dharr al ghifari radiyallahu anhu foofu la ko indi ci ñetti bërëb léegi gaan ak al imaam Ibnu Maaja indi na ko kitaabu zuhd rahimahullah baabu sanaa'il hasan kan daal imaamu Abul Husayn moom nag imaamu Ibnu Maaja benn bërëb la ko dina ko noon al imaamu Abul Husayn Muslim ibnu al-Hajjaaj mu ngi koy kitaabul birri rahimahullah was-sila wal aadaab baabun izaa uthniya ala as-saalihi fa huwa bushraa wa laa tadurruhu mu ne haddathana Yahya ibn Yahya at-Tamimi ci ñetti sëriñam la ko jëlee wa Abu Rabi' wa Abu Kamil Fudayl ibn Husayn rahimahullah wallafdu rahmatullah ala al-jami' wallafdu li Yahya mu ne haddathana xabaare nañu nettali nañu Yahya ibn Yahya at-Tamimi di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammar at-Tamimi al-Hanzali mawlahum al-Minqari Abu Zakariya an-Naysaburi di Rayhanatu Nisapur gane addina cent quarante-deux génn addina wa Abu Rabi' Abu Rabi' Sulaymaan ibn Daawuud al-Ataki al-Azdi al-Basri al-Baghdaadi al-Haafiz rahimahullah génn addina deux cent trente-quatre rahmatullahi Eh, mu ne wa Abu Kamil beneen sama beneen sëriñ ñetteel Abu Kamil Fudayl ibn Husayn mooy al-Jahdari di Abu Kamil mais turam moo al-Fudayl dañuy wax Fudayl al-Fudayl ibn al-Husayn ibn Talha al-Basri si woon ci Abu Kamil al-Jahdari rahimahullah al-Basri gane àddina cent quarante cinq génn àddina deux cent trente rahmatullahi ala al-jami' mu ne wal lafdul Yahya kanta kaddu yi indi fi man imam Muslim ginnaaw bi ma leen ne ci hadis bi ñetti sëriñ laa ko jëlee ku njëkk ki muy Yahya ibn Yahya an-Naysaburi taalibi imaamu Malik rahimahullah moom kàddoom laa indi fii qaala rahimahullah moom la Yahya mu Yahya nee na axbarana moom noonu la ko waxee dana nañu wa qaala al-Laxaraani kanta Abu Rabi' Abu Kaamil al-Jahdari rahmatullah alayhima ñoom ñaar kaddu yi ñu utiliser mooy haddathana la wax mooy nettali nañu Hammaad ibn Zayd kon ñoom ñëpp ci kan lañ ko jële Hamad ibn Zayd mooy Yahya ibn Yahya Abu Rabi' Abu Kamil ñoom ñoom ñu ngi ko jële ci Hamad ibn Zayd di Hamad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Isma'il al-Basri al-Azraq rahimahullah gane àddina 98 génn àddina 179 rahmatullahi alayhi an Abi Imran al-Jawni mu jël ko ci kuñ naan Abu Imran al-Jawni noonu la siiwoon mooy dakkantalam waaye turam moo doon Abdul Malik ibn Habib al-Azdi ñii ne Kindi la mais si yowoon Abu Imran al-Jawni al-Basri rahimahullah génn àdduna 123 am na wuute nag ñu ne 127 am ñu ne 128 am ñu ne 129 wallahu ta'ala a'lam an Abdillah ibn as-Samit moo ko jëlee ci Abdullah ibn as-Samit Abu an-Nadr al-Ghifari al-Basri kii frère Abu Dharr moo ko juróon voilà mooy Abu Dharr bàyyi ko xam la quoi voilà Abdullah as-Samit frère Abu Dhar la <laughs> Abu Dhar oh. wax bari na yoo xam ne ñenn ñi ñoo bokk ndey ak baay ñenn ñi bokk euh, kii quoi ndey ak baay euh, kii euh, Unais Unais frère am la woon voilà <laughs> Unais yaa ngi fàttaliku Unais moom moo ko man ba mu demee Makka ne ko Abu Dhar ñëw ne ko Abu Dhar fekk naa Makka koo xam ne yéen ñaar yéen a bokk diine quoi ne ko après ci la sëy mooy nettal gi tuubug sëy na Abu bi muy dajee yoneen saa salaam Unays voilà waaye Amr ibn Abasa Amr ibn Abasa frère Abu la <laughs> waxoon naa la xam naa ni nga ne mais comment la <laughs> ñoom ñoo bokk yaay <laughs> voilà Amr ibn Abasa ndeysaan Allahu akbar hein moom frère Abu ñoom ñoo bokk yaay <laughs> euh, gisoon nañ ci xadiisam mais yàgg na quoi waaw aha Amr Abasa radiyallahu ta'ala anhu euh, wa ardaah voilà mooy xadiis quatre cent trente-huit moom lañ ko mooy ba mu ñëwee ci yonent saa saa di ko laaj <laughs> moom itam ni mu duggee ci l'islam quoi moom comme comme comme frère am bi Abu rek waaw ñoom fële lañ jóge dégg mbir yonent saa saa ñu daal di fexe ba ak si ñoom <laughs> waaw yonent saa saa nag ne leen yéen ñii ñu laaj lan ngay moom bi mu ñëwee ne yonent saa saa yow yow lan nga maa anta hmm? nee na boobu yonent saa salaam maa ngi ñëw. fekk ay ñoñam ñeme ko lool mooy nekk ñoo xam ne juraa u alayhi qawm waaw lu yées lu nekk ñu yàq ko ko waa Makka man nag bon comme que temps yooyu moom wane ne jullit nga moom <laughs> mooy yaa ngi gaaral sa bopp ay musiba nee na ma xaw a laqatu man ne faire waaye yow ci fondre ci masse bi ba fexe daal ba agsi màkk daal ba ñëw bi ma fa akkee wanew ma dara luy wan damaa gëm Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba agsi ci moom ne ko mais yow lan nga mu ne ma man nabi laa mu ne ko ma ne ko luy nabi waaw nabi mu ne ma boroom bee ma yónni ma ne lan lañu la yónni nee na leen saa ma ne ma dafa maa yónni ci may jokk mbokk ak damm awsaan yii xërëm <laughs> yi nga gis Makka yi ñu fa te ñuy wéetal yàlla duñ ko bokkaaleeg dara après ci la ko laajoon mais kan moo ànd ak mu naan ko xurul wa abd mu naan keroog ki àndoon ak ki ko gëmoon jamono yooyu ma Abu Bakar ak Bilal radiyallahu anhuma waxoon naa la am na ñeneen comme moom xaal bi mu ñëwee daa fekkoon gars yi di laqatu kon du ko gëmoon rek da nga doon taxaw mais ñii moom leeroon na gars yi dañ leen cee xamoon Bilaal moom ka ko moomoon ci boppam maa yiis ma sa waay Umayya <laughs> moom moom def na loo ne ngir génn ko ci diina ji di ko diri ci tàngooru Makka wi di ko teg ay xeer mu naan ahadun ahadun ahad Seydina Abu Bakar ak ngëmam da koo feeñal mu leen naññ mais ñu bari dañ doon nëbb seenug ngëm loolu moo tax eh, ñii waaw léegi bon loolu gisoon nañ ko wallahu taala alam kooku frère Abu Dar la par exemple ñoom ñoo bokk yaay muy Amr ibn Abasa <laughs> voilà kon Abu Dar mi mooy Jundub mi nga xamante ne ibnu Junada radiyallahu anhu li gën a si kii par exemple as-Samit moo jur Abdallah bi moo tax moom Abdallah ibnu as-Samit ibnu akhi Abi Dar doomu frère Abu Dar radiyallahu ta'ala anil jami' muy Abu Nadr al-Ghifari al-Basri génn àddina après les années soixante-dix après l'an soixante-dix ci les génn àddina rahimahullahu ta'ala léegi mu jël ko ci bàyyi xaman Abi Dharr Abu Dharr al-Ghifari di saahibu rasulillah waxoon nañ la turam na dañ cee wute ñii ne Jundub ibn Junaada ñii ne Bariir ibn Junaada ñii ne Baruur ibn Jundub ñii ne Bariir ashru qa ay wuute wuute yu bari yu ci am wallahu taala a'lam génn àddina la 32 fële ca Rabaza muy saxaaba bu siiw radiyallahu anhu annahu qaala nee na qiila li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta rajula ya'malu al-amala min al-khayri wa yahmaduhu an-naasu alayhi qaala tilka aajilu bushra al-mu'min après bon imam Muslim indi na ci yeneen yoo xamante ne indi na ko wallahu taala aalam kon hadis bi ñuy la ko al imaamu Abul Husayn indi léegi hadis bi suñu la taalim ak suñu bunt sànq bi ñuy tàmbali wax nañ ko leer na mooy mbir la moo xam ne xam nga nit ki day def moo tax ñu ne ko axbir mooy araay te mooy nii waaw ci mbiru waa ji nga xam ne yoneen saa salaam day jëf-jëf ju rafet nit ñi di ko ci sant nag waaw lu yoneen saa salaam moom ah <laughs> ndax loolu amul problème mu ne déedéet tilka ajalu bushral mu'min kon loolu mooy xam nga ci biti nii li tax saxaaba yooyu waajoo doon laaj mooy day ragal ni est-ce que loolu du ngistal kon waaw est loolu du dugg li nga xamante ni mooy ci baa baabu ngistal waaw est du ci dugg yore saa saa nag daal di koy xamal ne ko déedéet non loolu bokku ci waaw loolu bokku ci waaw ndax ñii liñ leen di sante borom bi moo ko def ba ñu sellalee ngir seen borom comme li ñu ko waxe sànq boroom bi def ak nangu ci waa suuf voilà waaye nekkul loo xam ne moo doon gaaral boppam ngir am ko moo daal imaamu Nawawi ci al-Minhaj rahimahullah mi sharh hadis bi mu ne euh, mu ne wa fii riwaaya wa yuhibbuhu an-nas alayhi mu ne am na benn riwaaya da non seulement nit ñi dañ koy sant mais nit ñi dañuy dañuy dañuy bég ci moom dañ koy kontaan ci dañuy kontaan ci moom ci jëf yu rafet ji muy jëf ak ji mu xam ne def na ko mu ne qaala al ulama mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nee nañ maanaahu maawa maanaawu lii nag xadis bi mooy hadihi al bushra al mu'jila lahu bil xayr lii mooy mbégte gi nga xam ne moom la ko boroom bi gaawalal fii ci àddina nga xam ne prémisse la ay signe avant coureur yuy wane kontaan bu yàlla kontaan li mu def gërëm gum ko gërëmal jëfam jëm jëf mu gaawal ko nit ñi def ci xolu nit ñi ñu koy sant lool daal di koy sopp wahiya mu ne loolu nag muy gis ci nit ñi noo ne dalilun tegtal la ala rida allahi taala anhu wa mahabbatihi la wa mahabbatuhu la mu ne ala rida illahi wa mahabbatihi voilà mooy tegtal la luy wane ne borom bi gërëm na ko moom jaam boobee ak sopp gum ko sopp fa yuhibbuhu fa yuhib fa yuhibbuhu ilal xalq mu soppaloo ko mbindee fi mooy hadis sayna Jibril mi doon bi ñu doon wax sànq naan bu borom bi bu Ibnu Mas'ud bi bu soppee diw danaan yow Jibril sopp naa diw voilà kon mu ngi noonu léegi euh, loolu mooy euh, mbir mi léegi nag imaamu Nawawi rahimahullah mu ne kama sabaqa fi lhadith thumma yudahu lahu alqabul fi lard voilà mooy hadis bi ñu doon wax sànq ñu defal ko ak nangu ay mbirum nit ñi daal di koy nangul dégmal ko Euh, ci kaw suuf moo tax ku mel noonu euh, bokk na min alaamati shaqaawa koo xamante ne nag ku mel noonu yàlla defal lool nga ne da nga koy xeex quoi <laughs> waaw saay daa gis moom lu ne mooy la kee doon wax ndeysaan mbooro saa fekk mbooro <laughs> non xadis boobu xadis yi na Abu Hurayra la ila ahabba Allahu ta'ala al-abda naadaa Jibril xadis yi na Abu Hurayra trois cent quatre-vingt-sept ci Riyad Euh, du hadith ibn Mas'ud radiyallahu li Mboro doon wax rahimahullah sa sekk Mboro doon wax euh, xikam yu am solo yi fi euh, rajo Dunya Sidi Lamine doon ko teg moom rahimahullah bokk na ci <laughs> am solo yi doon wax doon wax ne <laughs> bokk na ci boppam gi a tëju ci kaw suuf wax na ñaati nit la bokk na ci. boroom xam-xam bu yàlla feeñal mu bëgg te mu bëgg bu mu bëgg siiw <laughs> waaw mooy nga fekk loolu moom mu ngay jiim loo xam ne mooy moom mooy exposer boppam mooy gaaral boppam ngir siiw alors que mbir yi loolu waru koo tax a jóg na def ngir yàlla borom bi bu gisee ne moom mii bokk na ci ñi bëgg a feeñal dina la feeñal soxlawul fi benn ngay ngay sonn boroom bee la koy defal ci loo xamante ne nii yow yaakaaroo ko sax xaarewoo ko woon sax. dangay ngay jekk xolu nit ñëpp dëgmal ci moom waaw am jàngaleem siiw gars yi di ko partager fu nekk réseau yi waaw mel ni daal léegi moom kese fi nekk léegi nag ku mel noonu yow bu dee nitu yiw nga boo gisee ku mel noonu di jàngale même bu dee yaa ko fi gin a yàgg affaire bi da ngay kontaan loo naan masha allah kii moom yal na ko yàlla yàgg dëgëral ndax xam nga ne li am solo mooy jàngale mi na feeñ looloo am solo njàngale mi na saa mais kan moo koy du loolu mu ëpp solo bu la ci yàlla boolee nga xam ne boole la ci mais kii la feeñal nangul loolu yàlla def gërëm ko te lépp loo mën a def ngir nit ñi gin di suivre ko ndax xam nga ne yiiw xam-xam bu leer lay wax defal mais bu fi nekk di ko jéem a jiir mbagg ak tamit bi jéem a wane ne non moom mii daa bare erreur ngir nit ñi tu wëlbati seen bët yi ci yow déedéet nit ñi li leen indi ci moom du yow du moom yàlla la waaw borom bi fa yu lahul qabul borom bi moo ko tegal al qabul mooy ak nangu voilà kon loolu lu ama am solo la wallahu taala alam moo tax loolu fi gën sonn mooy fi nga xam ne ku yàlla defal xéewal yooyu nga ñëw di ko xeex waaw bëgg loolu bu mu am da sonal sa bopp moo tax moo rahimahullah ne woon <laughs> jant bu wala njaxne jant bu fekk di ca kaw di feeñ ab xaj jonkan di ko bëgg ngir mu bañ a ko quoi xaj bàyyi mbow ba baat ba teppeeku wala ba baat ba xotteeku waaye du tee jant bay soq du tee jant ba feeñ loolu la waaw ñii nag borom bi mooy tilka ajilu bushra al muslim wala al mu ne fa yuux kon looloo tax borom bi da koy loolu tegtal la ci da ko gërëm te tamit sopp na ko soppuloo nit ñi ci loolu comme hadis biñ la fàttal bi mawlaana Abu Hurayra boobu mu nekk ka hada kulluhu ida hamidahu an-nas min ghayri ta'arrud minhu li hamdihim léegi sauf que mbir mi nga ne ma boo man loolu du ma koy xàmmee ah parce que kat nit ñi doon nañ tagg koo xam ne parce que hadith yi jóge woon keroog waa ji nga xam ne eh, ñett ñi nga xam ne ñoom la ñuy njëkk a taal biir safara mais ñooñu noonu gars yi dañ leen doon tagg ah voilà mooy hadith 1617 inna awwala an-nas yuqda yawma al-qiyamati alayhi rajulun istushhid waaw kooku surtout borom xam-xam bi nga xamante ne nii borom bi ba mu ñëwee borom bi ne ko yow defaloon naa la lii xam-xam ak nangam ak nangam waaw léegi yow lan nga ci def wax ko xéewalam yi xamal la alquran fa arrafahu ni'amahu fa arrafaha qaala fa ma amilta fiha mu ne ko ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-qur'an qaala kadhabta walakinnaka ta'allamta li yuqaal 'alim wa qara'ta al-qur'an li yuqaal huwa qaari faqad qiil mooy loolu ama waxoon nañ ko ko mooy waa ji borom bi da koy defal xéewal defal ko xam-xam xamal ko alquran ne ko léegi sama jaam xamal ko lool mu daal di koy reconnaître dekkil ko ne ko waa léegi loo ci jëf mu naan damaa jàngoon xam-xam xamale ko jàng alquran ci yow mu ne ko wax nga lu wuteeg bi mu demee waaye da nga doon jàng ngir ñu ne yow borom xam-xam la doon jàng alquran ñu ne kii jàng katu alquran bu mag bi loolu waxoon nañu mooy xam nga lool ak tagg la ci moom dañ ko koy wax. mais sauf que problème bi nag loolu mooy wax waa léegi man nan laay xàmmee kii. kii nii nga mujjee wax nii ak ki nga xam ne xadiis bi ñu nekk imaamu Nawawi nag ne nag di ñu wan nag curseur bi mu ne hada kulluhu di taxal borom boo xaru boo borom xam-xam yi rahmatullah mu ne lii nii lépp mooy ida hamidahu an-nas abdullah min ghayri ta'arrudin li hamdihim wa mu ne lii lépp mooy bu dee nit ñi dañ koy sant ci loo xam ne mooy exposé di gaaral boppam ngir ut cant ga waaw mooy di chercher cantum nit ñi fàtte yàlla loolu la loolu la mooy moom li muy def jàngale mi muy jàngal alxuraan bi muy jàng lépp mu ngi xool loolu mooy riyaa buñ génn bi moo tax bunt boobu imaam indi woon fa xadiis boobu mooy ban considération lay am ci xolu nit ñi nan lañ koy jàppe nan lañ koy yëkkatee gan wegeel lay am yan audience lay am yan like lay am loolu rek lay seet loolu mooy li nga xam ne fa taarrudu mazmum loolu lu ñu ŋàññ la te loolu mooy vrai ngistal fàtte yàlla mais bu dee mbir mi yàllaa la tax a jóg mais nag dafa am yoo xamante ne nii par exemple nit buy jàngale manoo ne man comme que yàllaa tax may def man moom nekk fi def ci réseau yi yooyu après day mel ni genre ngistal lay doon nit ñi déedéet waaw lakinnahu lam yazal yaqfu mawasimahum yarju min allahi awnan ghayra muttasim <laughs> boroom xilaasa la tontu de du man <laughs> waaw waaw boroom xilaas fan la xamoon réseau ma ko yow da feebar wala la <laughs> réseaux sociaux yi la mooy fi nit ñi rek kan moo la wax Seydi Alxaaji Malik alayhi ridwanul maliki xamul fu nit ñi daje c'est que ñun dañoo yor lu bees rek mooy yoo xaman internet la tudd dëgg la amul woon internet mais mooy fi nit ñi daje foire yeeg marché yeeg ak fi nga xam ni nit ñi dañ fay bari loolu la mais suñu suñu réseaux sociaux yi lal parce que Facebook Facebook ña fa nekk bari euh, TikTok ña fa nekk bari mu ngi mel ne rek nit ñi nga dajale woon leen ah bii c'est virtuel ba pare réel mais bee da doon nekk ay nit yoo xam dañuy nekk di dajaloo yeneen saa saa nag nekkuloon danaan ma ah, baal ma dem ci désert bi rek waaw na lakinnahu waaye moom yonent ma lay saa saam lam ma masula dañ yàq fu di xencu di dem di déplacé wu di dem mawaasimahum foire yi doon am nga xam ne fële nit ñuy ëppee arab yi di jóge fu nekk di ñëw yoneen saa saam da doon diir yooyu kon yow jàngalekat bi te yàlla nga xam ne fële nit ñi topp njàngalem yonent saa sa wax naa la boo fi déserté le terrain Iblis moom de toute façon yow Iblis da lay fekk ci terrain bi fexe la tous ngir nga génn terrain bi ngir mu samp ay gaayam lan ngay xalaat boo génnee terrain bi déserté ko bàyyi leen ko fi yéen boroom xam-xam yu sell yi yaa non réseau yi dafa xaraam kam wala daa xaraam lañ fay def kay ça dépend rek <laughs> waaw ku nekk ak lañ fay def ku nekk lañ fay def rek waaw dafa nekk kay ay tojaange kooku kay waaye ka fa nekk jaamu yàlla ak ak woote ci diine leeral xam-xamul lislaam ak wane ay ay ay boroom xam-xam yoo xam ne li ñuy jàngale loolu nit ñi war a doxe loolu kay kook kan moo ko gën jëf imaginer kook néegam lay toog génnul daanaka ñiy suivre affaire yi muy publier yëpp ñu bari xamuñu ko sax lu dul ci réseau yi masuñu ko gis mu fexe ñooñu ñii jàngale mu am solo tel ñoom ñu jote ci mais yiw googu kay jàngale ka doon jàngale moo xam ci néegam la ne woon di enregistré wala ci ci jàkkaam la ne woon wala ci ci daaraam ki ko génne ba ñépp yëg ko publier ko créer ay ay ay ay site yoo xam ne di fa def njàngaleem sëriñ diw yu baax yi te leer nit ñi di ko fa tibbi au sët ci monde bi à travers le monde nekk seen néeg di télécharger wala di seetaan ay kii vidéo di kii ay TikTok ay nangam ak nangam mais ñooñu noonu kan moo tax ñu jot ci ki ko jot waaja ka doon jàngale ëpp ku <laughs> waaw parce que mooy la yonent saa salaam waxoon ne hada Jibril bi alayhi salaatu wassalaam fa labistu maliya sayna Umar ne biñ toogee ba mu ñëwee ba ja mal iman mal islam mal iman mal ihsan laaj ci wàllu saa laaj amaaraatu jeex saa ak tamit ay mandargam ba mu demee nee na ma ma ma ma des ay di mooy quelque fan ma daje yeneen saa saa mu ne ma atadri masaa'ilu yaa Umar yaa Umar atadri masaa'ilu yaa Umar xam nga ki doon laaj mu a ko dee mu ne ko zaaka Jibril kooku Seydina Jibril la jaa'akum yu'allimukum diinakum dafa ko di leen jàngal seen diine est ce que Seydina Jibril moo doon jàngale pourtant leen saa saa ma doon leeral mais moo waral njàngama yow nag yow yaa waral njàngam njàngalem Serigne diw tas waaw. taman dalla ala xayrin du gisoon nañ ko ala hudan falahu ajruhu wa ajru man amila bi ila yawm al qiyama ku tegtale ci yiw day am li nga xam ne mooy payu yi pay ah pay googe ak payu képp koo xamante ne nii topp nga ci njub googee ba gindeeku ba yawm al qiyam allahu akbar te imam an-Nawawi fàttale ko bi ñuy gis bi ñuy tàmbali hmm, hadis bi nee na yooyu ñoom ñoo tax ñu bind riyaadu saalihiin waaw yal nañu borom bi dugalaale tamit ci yéene googu ñu am yéene googu muy mu dëggu ci ñun te ni lool la waaw waaw man dal ala xayrin falahu mithlu ajri fa'ili képp ku jë woote tegtale ci yiw day am comme payu ko ko jëf waa ji moo nan la ko tegtalee mooy jël njàngaleem Serigne Diouf def ko ci réseau yi def ko YouTube def ko ci tok tiktok yi def ko euh, euh, euh, facebook yi def ko instagram ak yooyu mais kan moo tegtale njàngam yoneen saa sama wax man dalla ala xayri kooku moo tegtali falahu mislu ajri fa'ili day am payu ka jëf jëf jëf mooy ka doon enregistré ka doon jàngale pay gam ca am képp moom nga ci am moo tax moo tax léeg-léeg bon man nag aw ma xam-xam nangam sa waay da ngay muus gis nga xam-xam loolu lay jariñ gis nga boo xamee hadis yi ah man moom ah maa ngi fexe de am xam-xam waaye pour l'instant àgguma foofu mais ña fa ña ma xam ne leer la nañu lépp lu ñu jàngale man dinaa fexe di bokk ci kanu yi nga xam ne ci la seenu njàngalem di feeñe di leere di tasaaroo gis nga boo ko defee gis nga yow yow ñoo ëpp ñu la mérite yéen bokk fay même bu dee am xamoo xam-xam ba ñu am ndax yeneen saa sa ko man dallaa laa xayrin falahu mislu ajri fa'ili man daa ila hudan kaana lahu min al ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'a yooyu yëpp daa nekk loo xamante ne yu rëy la mooy kii kii jàngale manuñ nekk yi def euh, jëf ju baax bu yàlla taxee léeg-léeg tamit dina baax mu bëgg nit ñi gis ko parce que moom la la euh, al imaam al-Xattaabi doon wax bii weesu que ni ki nga xam ne day dañuy sopp nit ki muy def mbir mi di feeñ. non imaam at yi moo ko doon wax parce que nit ngir ñi man koo roy ngir ñi xam ne am na ñuy xamle que ni xam-xamu diine warula nekk rek ci ci ci ci ci ci ci ci ci ruq yi daa war a feeñ nekk ci place yi yeneen saa sam noonu la doon ne poires yi la doon topp lakinnahu lam yazal yaqfu mawasimahum di yaakaar ca yawaa ndimbal goo xamante ne bu ko amee du dog ba ni muy fa bàyyaal karamal amsaar fil aqabaati rabbi asbil alayhim waabilal karami ba borom bi di ko dajeel boole ko moom yeneen saa samta du benn yoon la ko def rek am waa lamsaar de da doon dem ñu koy jànni di ko dàq bala moo agsi fenn ñu ne ko jëndoon na mu amal yow bul bul jege bul jege bul seen tànt ñu dàq ko waaw neewul yàlla ilaanahum yàlla yàlla nañu leen rëbb dee de mu dëpp da mooy xayru xalqillaahi kullihim alayhi salaatu wassalaam yow nag moom bu la jànnee benn yoon nga jàpp ne gaa yi war torox nañu da ngay wax lu la neex <laughs> waaw wow <laughs> ay yow sa waay iqtadi bi rasuli rabbil alamin a sa ma ne rooyal eh, ndaw eh, yàlla alayhi salatu wassalam voilà mooy di dem fi nga xamante ne fële nit nekk foofu ngay exposer njàngaleem l'islam sinon yaa may iblis yaa ne ko bàyyeeg place bi mu occupé ko ak i caaxaanam ak waa caaxaan waaw te bu boobaa yow gaay bu ñu sànkoowee yow sa responsabilité mu ngi ci voilà nit ki nga xam ne nag yàllaa tax muy loolu it mu ciy bàyyi xel ngir xam ne ñu ko ngir ñu roy ko ak tamit wane leer ak yoon wu leer wi ngir nit ñi jaar ci tax loolu la yonent see yonent see xel bi saa saa am noonu ak boroom xam-xam yi leen roy ndax al ulama warasatu anbiya ñoom ñooy doonoo yonent yàlla bi saa salaam te yonent yàlla bi saa salaam doonu ñoo nekk ci ruq yi di laqatu te nit ñi nekk lañ doon ñëw ngir woo leen ci diine waaye yàlla texeel kese moo leen dimbaloon bépp boroom xam-xam ak bépp kuy jëf lu baax boo xam ne loolu mooy sa moteur kooku di dàq fi nit ñi nekk ak fuy mbir mi di feeñe loolu mooy li nga xam ne moo ràññeeku ci moom kooku mooy nag bu ko defee kooku la wax mais ki nga xamante ne nii moom mbiru yàlla da koo teg fee lépp lu mu ciy def mooy notoriété boppam kese ak siiwam ak nangamam fàtte borom bi nga xam ne moo ko gratifié moo ko defal xam-xam bi kooku bu ko waroon bi jéggalul ni kiñ doon wax hadis boobu ñu gisoon ñu ñuy njëkk lakk biir safara moom ci lay ci loolu lay bokk a'adana allahu minan naar kon nag hadis bi loolu lay wax kon mooy sant guñ lay sant ci lu baax loo def loolu tekkiwul na yow mii da ngay réy walla wala boo euh, da ngay gis tal déedéet lépp mbir mi lépp mooy sidqun niyya waaw mooy dëggug yéene bu sa yéene dëggoo al ixlaas xam ne lii boroom bi la de toute façon borom bi dara nëbbuwul ci moom waaw la mu ya'lamu xaa'inatal a'yun comme niñ koy gise ci bunt bi ci tegu aay yi muy indi foofu waaw bët bay tricher ak yi trompe borom bee ko xam ya'lamu ma fi surur moo xam li ci dënn yi waaw nga sellal ngir moom ginnaaw bi nga sellalee ngir moom leneen lépp lu la ci fekk ci yoo xamante ne ci biti nii day mel ni ay tuur tuur ay taat loolu daa nekk lu dul prémisse ay signe avant coureur yu la borom bi defal ngir wane gërëm goo xam ne moom la gërëm sa jëf yi nga nekk kon nag yal nañu boroom bi may lii waaw mooy may ñu xam